a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ñu ngi woon ci la aayatu dayn muy laay bi nga xamante ne mooy wax ci wàllu bor yi kon si woon nañ ci partie bu njëkk bi wax nañ la laay bi dafa gudd muy laay ab 282 bi di ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar suñu boroom tabaaraka wa taala kon di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fa in kaana alladhi alayhi alhaqqu safiiha léegi kon mu ne fa in kaana bu dee dafa nekk fii lañu yemoon moom lañu waroon a jël benn laaya la ba léegi ndax dafa gudd ma ne fa in kaana bu dee ne dafa nekk alladi ki nga xamante ne alayhi xaqu ci kawam la àq det bi tegu ci kawam mooy ki nga xam ne mooy almadin ki nga xam ne moom moo leb bu dee ne moom daa nekk koo xamante ne nii safihan moo koo xamante ne nii mooy xel mi ñorul mooy jotul am nañu ne ñii mooy bu dee ne xale yi lay wax ak yenn façon jigéen yi wala ñi nga xam ne ñoom seen xel dafa dese wala mooy li nga xam ne ay majun aw aw <coughs> dañoo dañoo am daal li nga xamante ni nii mooy wa am ñu ne non mooy pasar pasarekat gi ki nga xam ne yàqkat la ñu ne xale yi la am ñu ne jigéen wala jigéen gi wala ñi nga xaman jigéen goo xam ne mooy moom man la doxal dëgg-dëgg te gaa yi man nañu koo nax wala mu nekk waajoo xam ne moom affaire xaalis amu ko waaw góor goo xam ne affaire xaalis amu ko mu ne waaye moom nag lañ war a yebal moom la naan fayin kaana bu dee dafa nekk alladi waa yi nga xamante ne ni alayhi alxaqu ci loosam la nekk àq bi muy det bi moom mooy ki nga xam ne moom lañu lebal de safihan aw da'ifa wala mu nekk koo xamante ne dafa néew doole léegi nag aw da'ifan bi it boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ cee wute léegi ñu ne mu waay léegi da'ifan moom loolu lu muy tekki am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne mooy koo xamante ne nii mooy dafa nekk koo xamante ne dafa tële walla moom dafa tële te walla koo xam ne dafa muuma te manu la wax te ak koo xamante ne mooy daal am xelam des na tuuti walla moom moom manu la dox daal ci wàllu liggéey ci wàllu xaalis so sorewul ak benn wax yiñ gisoon sànq am ñu ne mooy xale bi léegi daal mooy aw fa mu nekk kon safihan koo xam ne daal dafa dese aw da'ifa walla bu ko néew doole aw la yastati' walla boobu mu nekk waajoo xamante ne yii yëpp dalu ko waaye manul yumil la mooy manu la dicté ndax waxoon nañ la ki nga xam ne moom la det bi tegu ci kawam mooy ki nga xam ne moom mooy dicté walla moom la waxoon ne fal <laughs> new ne waa ji eh, wal wal wal yumli lilladi alayhi alhaq ki nga xam ne mooy det bi ci kawam bor bi ci loosam la ne kooku mooy ki nga xamante ne nii moom mooy dicte mbir yi voilà kon nag mu ne bu dee ne moom daa nekk koo xam ne aw la yastati' wala mu nekk koo xam ne manul an yumil la muy muy muy dicté huwa moom fal yumlil na dicté palaasam na dicté palaasam waliyuhu ka nga xamante ne nii moo méngoo ay mbiram lii am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne nag dañ ne noo mooy kon ki ki joxe det bi ki nga xam ne moo leble bu boobaa moom mooy dicté parce que ki mu lebal manu wax ndax li ko dal voilà ndax manu la dicté moo xam dafa muuma wala yu mel moo le wala daal lu mel noonu ah ñeneen ñi ne mukk daal daa mën a nekk waa ji nga xam ne moom moo leble nan lay waxaate mbir yi déedéet ki nga xam ne moom moom lañ lebal kooku wali yoom mooy ki nga xam ne moom méngoo ay mbiram kookale mooy ki nga xamante ne nii mooy dicté de kon nag loolu lay demee mu kooku moom la waliyum ki nga xam ne moo méngoo ay mbiram moom mooy dicté place am bil adli ci li nga xamante ne nii nag ci maandu bu boobaa mu ne wastashhidu te na ngeen wut ay seede wastashhidu na ngeen seedelu ni ñaari seede yoo xamante ne nii min rijaalikum ci seen góor ñi bu boobaa noo seulement det bi bind leen ko waaye na ngeen ut ñoo xam ne ñoo koy seede ndax man ngeen bind ba pare bu bu xëy bu bu bu fay wala beneen kii échéance bi xew nga gis gaa yoo xamante ni kii lii keneen ki ne lii mu ne loolu moo tax na ngeen ut ñaar ñoo xamante ne nii shahiday ni ñaari seede min rijaalikum ci seen góor ñi fa in lam yakunu rajulayn bu dee ne nekku ñaari góor ndax trouvé wu ngeen ñaari góor fa rajulun na nekk benn góor wamrataani ak ñaari jigéen ñooy nekk ñoo xamante ne ñooy seede de mimman tardaw na ñoo xam ne nag gërëm nga leen mina shuhada yi ñoo ñoo ci ñi ci ñi nga xam ne ñooy seede yi ndax seen diine ak tamit seenu maanute antadilla léegi ñaari jigéen ñi moom moo luñ fee jariñ mu ne antadilla bu ko defee bu kenn ki fàttee ihdahuma bu kenn ci ñoom daal di fàttee fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra keneen ki nga xam ne fàttewul daal di fàttale li nga xamante ne noo nee la demee woon keneen ki wala yaba mu ne nag bu mu bañ de ashuhada ñi nga xam ne ñooy seede yi buñ la woowee ne la kaay seedeel ñu lii ndax ab det la boo xamante ne nii ab bor la bu ñu war a bind ne leen yéen ñëw leen ngeen seede ko yéen ñaari góor ñi ndax naw nañ leen seen diineeg seenu maadu te ñëw leen mu ne ñooñu bu ñu walaa ya ba mu a ashuhada u ñi nga xam ne ñooy seedekat yi de idaat ma du'u bees leen woowee ne leen kaay leen seede wala tas amu te <laughs> nag bu leen bu leen nekk ñoo xam ne da di toqi di deses di di nekk ñu toqi naan a ah man daal boo bind nañ bind ba sonn quoi jaratu ko ñoo xam ne da ngeen di yokkat dee di den na ne ah toqi nañ daal an yaktu an taktubuhu ngeen bind ko moom det bi saghiran bor bi moo xam lu tuuti laaw kabiran wala mu rëy ilaa ajali muy lu tuuti wala lu bari moo ci yem ba àpp ba nga xamante ne moom ngeen ko wutal zalikum lu yéelee borom bi wax leen nag aqsatu inda allah mooy li nga xamante ne nii moo gën a moo gën a maadu fa borom bi tabaraka wa taala wa aqwamu ta mooy li nga xam ne moo gën a taxaw te mooy li gën a jub li shahada ngir seede yi wa adnaa te mooy li gën a jege allah tartaabu ngeen bañ a nekk ñoo xam ne da ngeen di sikki sàkka di am ay sikki sàkka bu ëllëgee bu fay bi jotee ak tamit ci ñaata la woon mooy det ba waaye ba kañ loolu ngeen bañ cee sikki sàkka bu dee ne bindu ngeen ko woon lool man na leen a dal te bu ngeen ko bindee am seede loolu moom moom moom mooy gën de mu ne illaa lu dul an takuna tijaara bam des nag bu dee am njaay la nag njaay moom xaadiratan moo xam ne dafa xam ne da ngeen koy wëralante mooy da ngeen koy jaay léegi mooy jaay léegi waa ji jënd léegi mu ne yooyu nag moom man borom bi tabaraka wa taala nga xam ne kii day téye kee joxe amul loo xam ne am àpp bu ñu teg ay loolu amu ci da ngay joxe léegi muy loxoy kajoor dañuy weesaloo muy njaay moo xam ne dafa teew ngeen koy jokkalante baynakum seen diggalante seen diggante fa lay laysa alaykum amu ngeen ci seen kaw junaahum benn problème allah taktubuha ngeen bañ koo tut bind wa ashhidu washhadu te na ngeen seede ida tabaayaatum na ngeen uti seede ñuy seede bu ngeen jaayee surtout njaay moo xam ne te mu indi litige mu am ay problème ngeen sentir ne daal ah de diw man naa ah fii def problème am quoi ndax affaire bi tem mu dem gisaat ne mbir mi ndeket li ma ko jaay kii après mu ñëw ah man naa ne ne moom jaayu ma ko woon dama ko nax wala yu mel noonu mu ne waa shidu na ngeen uti seede de ida tabayantum bu ngeen ida tabayantum bu ngeen jaayantee def loolu bu dee da ngeen ragal ne daal mooy ak wuute dina ci am lii lépp nag amru istihbab la ci li nga xam ne mooy li gën a dañ sopp la am na ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu naan bind wa bor ak yooyu yëpp ut seede yooyu yëpp farata la ak yii nii waaye loolu insha allahu taala ginu la dëgër mu ne wala yudar kaatibun wala shahid mu ne wala yudaara bu kenn lor kaatibun aji bind bu ko kenn lor wala shahid mooy koo xam ne bon man naa bind waaye nag boo moom daa am yeneen lu muy def loo xam ne waru koo ñàkk def ngeen ñëw naan ko kaay bindal ñu ko waa ba pare bi insister mu ne leen manuma ko ngeen koy insister ci moom te daa am leneen lu mu war a dox ak lu mu war a def loo xam ne lu jàmb la ta bu ko deful mooy dara man naa sooxe ci mbiram wala shahid ne a fekk nit ñi bari nga woo ko moom mu ne ah tee ngaa seen man damaa jàpp kat loolu mu ne bu leen ko lor loolu nag benn wax la am ñeneen ñi ne non non non wala yudarra katibun wala shahid loolu mooy ki nga xam ne <coughs> ñu ne am am ci boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim ne non kii nii waxul gowaayooyu de ne ki nga xamante ne moom lay wax fii ne wala yu daaru mooy dañuy tere ki nga xamante ne mooy kiy bind xam nga lii dañ koo def siiratul majhul laa yu daaru mooy bu ñu lor ki ñuy lor kan la mooy kaatibun ki bind lii nag am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni ñoom al imaamu Zajjaaj rahmatullahi alayhi ak ñoom al imaam Ataawus ak ñoom al imaamu al Hasan ibn Yasaar al Basri ak al imaamu ibn Qutayba ñoom ñu ne rahmatullahi alayhim noo fii walaa yudaaru kaatibun mooy kii bind bu mu lore moom lañ ci jublu ne ko moom bu mu lore quoi déedéet mooy lan lay lore mooy mu bind loo xamante ne naa wuute na naa wute naag li mu demee waaye wala shahid kii seede yi bu mu seede mo bu mu lore bay seede loo xamante ne nii demewul woon noonu nag kon nag affaire baa ngi noonu kon nag loolu loolu beneen wax la waaye daal ci ma ci zahir bi nii mooy wax bu njëkk bi ñoom lay gën a jàppale wax bu njëkk bi mu ne wa in tafalu bu dee def nañ ko moo xam bindkat bi wala seedekat bi tooñ nañu ko wala ñi ne moom mooy mooy du bindkat bi bind lu dul noonu seedekat bi seede lu dul noon ñoom lay wax mu ne wa in lan wa in tafalu bu ñu ko defee fa innahu dëgg-dëgg loolee fusuqum bikum ak génn topp la ci yéen goo xam ne gu tukkee ci yéen ndax ñu njëkk ñi mujjee wax nii ne noo mooy kiy bind la ñuy wax mu bañ a bind lu dul noonu ak kiy seede parce que quand ki ñëw di laaj naan daan di ñaan diw naan ko doo ñëw bindal ñu waa ji mu xaw a insister tuuti kooku loolu fuddul ak ak ak ak génn topp quand bañ naan ko fu loolu fusuuqun ak génn topp la voilà dikum <laughs> ci yéen ñu ne kon lële la waaye wallahu ta'ala alam mu ne wattaqullah te na ngeen ragal seen borom tabaraka wa ta'ala bu ngeen ragalee yàlla rek wa yu'allimukumullah moom seen borom tabaaraka wa ta'aala de dina leen xamal moo tax xam-xam boo ko bëggee am ragalal yàlla boo ragalee borom bi tabaaraka wa ta'aala moom moo lay xamal ci loo xamante ne nii mooy ilmul laduni xamal la ubbil la ci weer ci lee teenu mooy mooy mooy mooy géeju xam-xam yi la lay dottil ndax sa ragal yàlla mu ne nag wallahu ta borom bi tabaaraka wa ta'aala bi kulli shay'in ci lépp rek alimun la